أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam. ci sunu jotaay bi ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci l'an onze muy fukkeelu at bi ak benn ci gàddaay yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu aleyhi ñu ne woon ci ginnaaw bi mu génnee àddina jaayante ji ak la xewoon ca saqifatu bani saacida ci waa lansaar ak la nga xam ne moo fa yóbbu almuhaajiruun don seydina as-siddiq seydina umar ak seydina abu ubayda aamir ibnul jarraax waaye duñu woon ñoom kese ci muhaajiruuna yi comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee inchaa allahu taala ñu ngi woon ci xadiisu mawlaana abbaas bi nga xam ne qad rawaahu al imaamu ahmad ak al imaamu al buxaari wa kadhalika al imaamu an-nasaa'iyu boo demee ci sunanu daarimi it mu nga fa waaye am na ku ma fàtte woon qad rawaahu al imaamu muhammad ibn isxaaq al imaam muhammad ibn isxaaq raxmatullahi alayhi daal dina koy solo waaw al imaamu ibn isxaaq daal dina koy solo ci guddaayam bi sanadin saxiix ci sanad boo xam ne bu wér la mu jaar ci mawlaana ibnu abbaas mii comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci riwaay bii nga xam ne ñu ngi tànnoon nag bu al imaam euh, al buxaariyu raxmatullaahi aleyhi imaam ibn Isaaq soloo na ko dina am quelques yu ñu ci wax euh, ndax moom ci imaamu Zuhri la ko jële xadiis bi ñun ñépp gisoon nañ ne ci imaam az-Zuhri tamit la jaaroon di ibn Shihaab ndax bu dee càll la al imaam al Buxaari yu raxmatullah aleyhi bi nekk ci kitaabul xuduud kitaabul xuduud foofale euh, bunt bi mu def ci lu jëm ci xublaa yi baabu rajmil xubla min az-zina ida ahsanat mooy buntu jam rajm ki nga xam ne mooy koo xam ne dafa e, ëmb te li ko waral mooy ak njaaloo bu dee ne da fekkoon na mu daldi woon masoona sëy imaamul buxaari dane woon xaddatana abdul aziz ibn abdillah dafa jële woon ci abdul aziz ibn abdillah ibn yaxya ibn am amr ibn uways nga xamante ne nii mooy al uwaysiyu al qurashiyu al aamiriyu abul qaasimi raxmatullahi aleyhi mu ne xaddatana xaddatani ibrahim ibn sacd mu jële ci ibrahim di sëtu seydna abdirahman ibn auf mu ibrahim ibn saad ibn ibrahim ibn abdirahman ibn awfin radiyallahu taala an iljami abu isxaaq an saalixin mu jële ci saalix di saalix ibn kaysaan almadaniyu raxmatullahi aleyhi moom moo ne an ibn shihaab moo jële ci ibn shihaab muy azzuhri mu jële ci ubaydillah ibn abdillah ibn utba ibn mas'ud yàgg nañ koo gis moom ubaydillah ibn abdillah ibn utba ibn mas'ud al-hudhaliyu raxmatullahi alayhi an ibni abbaasin moom moo jële ci alxabru albahru wa tarjumaanu alqur'aani mawlaana ibnu abbaasin radiyallahu an iljamic gis nga imaam zuhri la jóge imaam ibn isxaaq moom dane moom dane wa kaana min xadiisi saqiifa boo demee ci siiratu ibn Hisham al imaamu ibn Isxaaq moom nii la ko indee mu ne wa kaana min xadiisi saqiifati xiina ijtamacat biha al ansaar anna Abdallahi ibn Abi Bakrin xaddasani an az-Zuhri an ibn Shihab az-Zuhri an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud an Abdillah ibn Abbas annahu qaala axbarani Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anil jami' imaam ibn Isxaaq xam nga lay jëlee ci imaam az-Zuhri direct fii da ko jëlee ci beneen sëriñam bi Abdullah ibn Abi Bakr mu ne moom moo ma nettale ne ko ne imaam az moo ko nettali mu continuer ci Ubaydillah mu jële ci Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba mu jële ci Mawlana ibn Abbas waxoon nañu gisoon nañ fi mu tàmbalee ca Mina ba nga xam ne ca la toog di xaar ki nga xam ne mooy Ibn Awfin nga xam ne fekk mu ko doon jàngal alquran ji taxoon mu ko doon xaar nag fekk moom mu demoon ci Seydina Umar ibn al ca tàntam ba am lu fa xew mu ñëw ne ko bi mu ñëwee moom Mawlaana Ibn Abbaas mu ne Seydina Abdurahmaan ibn Awf mu ma fekk ma koy xaar mu ne ma cey tay boo gisoon la xew ca amirul mu'miniin dafa am benn waay bu ñëw ne ko am na ku ne bu diw fa bu amirul mu'miniin faatu woon de kon dinañ jaayanteeg diw Seydina Omar di mer ne woon dina xutba mu ne ko déedéet fii bu fi xutba ndax fii ñi nga xam ne mooy populace gee fi ne ñoo fi ëpp fii ci aj gi ñoo fi ëpp te dangay wax duñu mooy ñi nga xam ne ay lamdaa lañ duñu boroom xam-xam ay awaam lañ boo fi waxee la nga wax leneen lañ koy dégge di ko yóbbu fu ne te duñu ko teg palaasam bàyyil ba nga dem fi nga xam ne mooy daaru sunna daarul islaam daarul hijrati wa sunnati këru sunna gi ak hijra yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam seydna Umar ibn al-Xattaab daal di doxal loolu le ba mu ñëwee nag di xutba ca xutba boobu mu doon tarif madinatul munawwara ci fin wu dul xijja quelques jours rek laata muy génn àddinoom seydna Umar ibn al-Xattaab anhu wa ardaahu ci la leerale lii nga xam ne gis jot nañu gis benn partie bi ci xadiisu saydatu Aïsha radiyallahu taala anha ci ni nga xam ne noonu lañu jaayante ak ki nga xam ne mooy as-siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaah léegi buñ ñëwaatee fi ñemoon ci xadiisu seydina wa mawlaana ibn abbaas ñëwoon nañu ba discours bi lañu roon a gis agsi woon nañ fi mu nettali ak seydina omar radiyallahu anhu li mu laytaalee li mu laytaayale waxtaanam waaw li mu koy laytaayale wax ne buur yàlla ci wàllu wax ci rajmu bi ne loolu ci téereb yàlla bi la bokkoon te ci la nekk yonent mi aleyhi salaatu salaam doxal na ko ñu doxal ko wax yi mu wax ak tamit nit koo xam ne day day askanaloo kudul ay waajuram daldi leen ba e, mel ni moom daal ku déshérité bañ ne kii duñ ay waajuram muy reconnaître ci ñeneen loolu la lépp moo wax aaya ba fa inna kufrun bikum ah ne inna kufran bikum an targhabu an abaikum ba ni nga xam ne ci lay ñëwee ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na laa tutruuni kama utriya isa ibn maryam wa qulu abdullahi wa rasuluhu ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na bu leen ma tag tagal di ma jée di ma jéema ne dangeen may tagg ba nag jël attribut bi loo xam ne moom buur yàlla dong la ñeel ngeen daal di ma koy ràng loolu noonu mooy kooku ñaawe na lool jëme ci ka xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu leen ma ko def kom ni yéeféru waa yéefér yi defal seydina isa ibnu maryam eh, waaye waquulu alayhim asalaatu wassalaam waaye bu ngeen di wax wax leen abdullahi wa rasuluhu nee leen jaamu yàlla la ak ndawam voilà après nag fi la dugg nag ci mbir mi mu ne summa innahu ñu continuer kon foofu la ñemoon summa innahu balaghani anna qaa'ilan minkum yaquul wallahi law maata umaru baaya'tu fulaanan wallahi law maata umaru la baayaatu fulaanan mu ne te dégg naa aji wax nettali nañ ma ne aji wax ci yéen mooy ci yéen jullit ñi obligé wul ne ko waxoon mu ngi ci biir mbooloo mi waaw parce que fam ko waxe woon fële ñépp yi daje mooy ca aj jala woon Mina waaw ca aj mooy ca Mina obligé wul ne ki ko waxoon mu ngi ci biir mbooloo mi waaye mooy idée la boo xam ne buñ ko xasee wax nit ñi mën nañ koo këf xel yi nga xam ne dañoo dese dëgër noonu mën nañoo jàpp lool naan ah est-ce que sax waa ji li mu wax jar naa bàyyi xel est-ce que loolu sax noonu noonu mu ne nag mu leen di mettre en nag ci lool mu ne summa inni te ginnaaw gi balaghani ginnaaw lii ma ma laay taayal waxoon nañ la Euh, li nga xam ne relation bi am bi nga xam ne diggante loolu mu laay taayal ak li mu bëgg wax nii waaw mu ne summa innahu balaghani anna qaa'ilan minkum yaquul mu ne te ci ginnaaw gi jote na ma këne am na aji wax ci yéen ku wax nelan am na am na aji wax am na aji wax ju wax ci yéen naan wallahi maa ngi wat ci yàlla law maata umaru baayatu fulaana law maata umaru jote na ma ne am na kuy wax naan bu Umar faatoo de amirul mu'minin bu génnee àddina de bàyyaatu fulaanan man moom diw laay jaayanteel waaw faut que ça soit clair léegi que ne man moom bu fi jógee moom man diw laay jaayanteel mu ne falaa yaxtaran namru'un an yaquula innama kaanat bay'atu abi bakrin falta wa tammat parce xam nga loon lañ ko waxoon Seydina Abdurrahman ibn Awf dane daa am benn waay bu ñëw ne ko am kat hein koo xamante ne nii dafa ñëw ne law qad maata Umaru laqad baaya'tu fulaanan fa wallahi ma kaanat bay'atu abi bakrin illa faltatan fa tammat fa ghadiba Umar Seydina Umar ibn al meroon mooy loolu la leen di wax jooju ne dégg naa am na ci yéen kuñ ma jotale ne nee na man bu ma faatu woon man Umar ibn al-Khattab lay jaayanteel falaa yaghtaranna imru'un an yaqul bu kenn nag ci yéen daldi woru banaan innama kaanat bay'atu abi bakrin falta wa tammat keneen jaayanteelu Seydina Abu Bakar mooy soudainement la xewe woon ndax nekkul woon loo xam ne lu ñu waajaloon la lu ñu préparé woon la comme ni ñu ko gise woon dañoo nekk néeg sayyidatu Aïsha di waajal war a toppatoo mbir yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am ku taxaw fële ca buntu miir ca gannaaw miir ba woo Ibn al ne ko yabna al-Khattab ne ko gaay fii nga gaaw nu mu gën a gaaw génnal fekk si ma bam naan ko way sori ma waaye ñun dañoo nekk ci ay yitte yoo xam ne moo ñu ëppal lool nga ñuy wax ñun ñu ngi ci mbiru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lañ war a toppatoo waa ne ko boo gaawul nag wàllum saar daje nañu te boo moywul fitna mën naa xew xare mën naa xew bu ngeen gaawul léegi nag ci la ne ma ne Seydina Siddiq ay ca ñu dem kon waaw ah Siddiq ñu dem waaw ba ñuy dem nag ñu dajeek Seydina Abu Ubayda comme ni mu koy leerale ci discours bi ak yeneen ñoo xam ne ci waa muhaajiruuna yi bañ yëgee ne ñu ngi foofu dañoo ñëw ray liyee leen fekk leen fa ca saqifatu bani Sa'id dañuy waxtaan ak waa al ansaar radiyallahu anil jamii mu ne nag mooy comme noonu ba mu demee dafay xew ba fal ko noonu mooy du loo xam ne c'était lu ñu luñ doon waajal la mooy bañ ñoon fitna xew moo taxoon ñu ne kon nañ jaayante kii te moom Seydina Siddiq moo njëkk a wax ne nañ jaayante leen kenn ci ñaar ñi moo xam Umar ibn al-Khattab wala Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ku ngeen jaayanteel ci ñaar ñi rek baax na ñoom ñu bañ léegi nag loolu lay wax ne falaa yaxtaranna mru'un bu mu mu ngallawaay bu mu waru mru'un benn nit ci yéen an yaquula mu naan innama kaanat bay'atu abi bakrin faltafa tammat këne jaayanteeg seydina siddiq ci sudeen maa la xewe woon ci mooy loo xam ne waajaluñu ko woon waaye malgré tout ça nit ñi mujj nañ ko nangu ba reconnaître ko ak ngëneelam ak li nga xam ne mooy ak yell gu mu yelloo nekk ki nga xam ne mooy nekk xalifatu rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam wax wax nañ la gaa waajaroon wax lool li mu bëggoon moom mooy dane man man daal bu Seydina Omar génne àddina diw la ñuy jaayanteel léegi mooy même bu dee nit ñi d'accorduñ ci grawul mais daal diw la ñuy jaayanteel léegi après au fur et à mesure nit ñi dinañ ci d'accord Seydina Omar nag loolu la leen ne du dëgg mooy bëgg def comparaison entre lool waa ji nar ak li xewoon ci Seydina Siddiq mu bëgg a wax ne mbir mi noonu la demewoon loolu la leen di wax ne loolu du dëgg demewul noonu waaw demewul noonu te parce que Seydina dañ koo fal an mashura ci loo xam ne dañ koo waxtaane comme ni ñuy gise discussion bi fi nga xam ne mooy ci saqiifa bii waa banu Sa'ida ak ni nga xam ne noonu lay xewaate tamit ci jàkke ji inshaa allahu taala muy masjidu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne mu ne innama kaanat kon alaa mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen wa innaha qad kaanat kadhalik waaw mooy bu dee ne nit ka lenn lum bëgg wax ne mbir ma ba muy xew mooy ci petit nombre la boo xam ne bu limité la par rapport ak jullit ñi après jullit ñépp ànd ci loolu dëgg la bu dee côté boobu loolu la demee waaye kantaa këne mooy ñun da ñëw forcé ne man diw mii lañuy jaayanteel moo fi ne par force après nit ñi dina ñëw loolu mooru dëgg waaye bu dee ne ba muy tàmbale mbooloo ma ne woon ca waal muhaajiruun ak lansaar kër ca saqifatu bani sa'ida min al ansaar ñoom ñoo njëkk a jaayanteeg moom après ñeneen ñi jaayanteeg moom voilà bu dee loolu noonu la demee waaye lépp nag dafa tegu an mashura te waa yi wax naan law maata Umaru moom mbirum naru la tegu ci lool mooy day ñëw force yi ne diw mii nañuy fal moom laa jaayanteel aywa jeex na léegi nag gars yi ku jaayanteeg moom gars de toute façon nu man di dem après dinañ d'accord quoi mu ne mukk waaw waaw mu ne benn comparaison kese mën a am foofu mooy le fait bi muy tàmbali benn mbooloo bu restreint la woon minal muhaajiriin wal ansaar après ñu ñëw ci jàkk ji ñépp d'accord ci moo tax mu ne alaa wa innaha qad kaanat kadhalik walakin allaha waqa waaye boroom bi tabaaraka wa taala daal dinay fegal bépp e, musiba bu mënoon a xew ci loolu le waaw xam nga en général lu ñu def ci précipitation en général conséquences yi tem mu fâcheux tem mu fâcheuse te mu nekk conséquences yoo xam ne mooy nit bu yàkkamtee def dara après tem mu gis ne moo bu ñu toogaatoon xalaataat ko amaana sax lii lañuy def mooy man na tomber mais en général mooy ne man na ci rëccu yenn yi mu ne waaye nag loolu nag moo ci amul buur yàlla daal dinay fekk ba ñun nañu ko defe woon ba kafuyaay yi bare ku nekk yi wax càmbal càmbal ñu leeral ku nekk mbir yi niñ dem ak ngëneelam ci kaw ñépp ñu jaayanteeg moom def ko ci loo xam ne san lu ñu prémédité wala lu ñu doon wax naan nañ defee lii wëg mooy def ko ci gaaw loolu ak gaaw gaaw mooy ajala li nga xam ne moo ci naroon jóge ci loo xam ne du yiw loolu lépp buur yàlla fenq na ko waaw te loolu ñépp gis nañ ko après xilaafaam li nga xam ne noonu la taxawe ci kanamu doxal li nga xam ne mooy li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon ne nañ ko wéyal te kat bu dul woon moom ñu fal keneen boo mooyul armée ba du dem waaw mooy armée ba du dem armée ba du dem waaw kon mu ne walakin allah mooy eh, bu doon ne bu doon ne bu doon ne keneen moo fi nekk boo moywul mu armée bu yonent bi alayhi salaam du dem mooy bantu Usaama gis nga ni ko ñépp doon waxe daan ko xam nga mbir mi jamono jii na nit ñi najaman nifaaq naafiq daal dinay gën a fenk gaa yi nëbbatuñ dara arab yi bay kaw-kaw yi nekk fii réewu kaw-kaw yeeg puissance yi comme que nee nañu suñu yonent génn na àddina tey ñu dal suñ kaw benn yoon loolu est-ce que li gën a approprié kii ja euh, tegu ci euh, mbir mi mooy la donne a changé nañu arrêté arm bii daal di koy bàyyi fii Medina mu aar mu bañ gaa yi ba ba ba bañ ba arme bi demee ba ñëw ca lañ commencé xam ne ya <laughs> wallahi laqad laqad sadaqa laqad sadaqa Abu Bakr radiyallahu anhu kon mu ne walakin allaha waqa sharraha buur yàlla daal dinay fekk ah bépp ay bu waroon ci ah gaawtu waaw wa laysa minkum man tuqta'u al a'naaqu waaw waaw mu te yéen ci yéen amul kenn ci yéen koo xamante ne ah, dinañ dinañ dinañ dinañ dinañ yuqamte ko di xool hein koo xamante ne nii dinañ xool ak yiwam ku raw ñépp ñépp ñépp di yuqamte ko di ko xool ku mel ni ci yéen ñi fi nekk hein ku mel ni Seydina Siddiq ci ngëneel amul ku ko ci jege waaw waaw amul kenn ku ko jege ci ngëneel ak ci yiwa ko mbaax te kenn ci yéen jotewul ak mbaaxam ak ak moom Seydina Siddiq radiyallahu taala anhu wa arda amul kenn kuy dundu tey lii mooy vingt-troisième année bi la mooy quelques jours avant Seydina Omar ibn al muy génn àddina muy génn àddina mooy yéen ñi fi nekk ñépp man Omar yow Usman yow Ali yow euh, Abdurrahman ibn Awf Mawlana ibn Abbas Talha ibn Ubaydillah Zubayr ibn Awwam léegi Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ak ñeneen ak ñeneen ñooñu moom bu ñu leen tuddee mooy jeex na amul kenn ci yéen ku jege ci ngëneel lenn Sayyidina Siddiq waaw ba ci man Omar mii di wax ak yéen wa laysa minkum man tuqta'u al-a'naaqu ilayhi mithlu Abi Bakr ku mel ni Abu Bakr ci yéen ak ci ñun ñii amul waaw mu ne nag man baayaa rajulan bul fàtte defoon na mettroon na leen en garde ku mën a takk sama wax foo la sa warwaay mën a yóbbu mooy fu la sa oto mën a yóbbu bu doon tey mooy fu la sa tànk ak sa warwaay foo mën a dem ci kaw suuf man nga ma faa waxalaat samay wax waaw moo tax ah <laughs> ku ko manul nag daganalu ma la fala uhillu li ahadin an yakdhiba an an yakdhiba alay waaw daganalu ma ku ko ma ku manula takk sama wax daganalu ma kenn mu may expliquer di ma waxal loo xam ne demewul noonu waaw jël samay wax di ko interpréter naan Umar ibn al-Khattab nee na alors que waxuma loolu ku manula wax li ma wax nga arrêté bu ma nettalil dara <laughs> waaw mu ne kon man baaya'a rajulan an ghayri mashuratin min almuslimin falaa yubaa'u falaa yubaaya falaa yubaaya huwa wala alladhi baaya'a taghirratan an yuqtala waaw mu ne fa man man baaya'a rajulan an ghayri mashura waaw képp koo xamante ne nii dafa jaayante kenn hein hein képp ku jaayante kenn man ghayri mashura ci loo xam ne diisoo wu ceeg nit ñi wax nañ la jataay bay wees Seydina Omar lool mu doon ragal moo faroon di am waaw moo faroon di am quelques quelques années après ci année soixante yeeg yooyu moo faroon di xew mu ne kon ah man baayaa rajulan képp ku fi jaayante ku mu man di doon an ghayri mashura ci loo xam ne diisoowu koo jullit ñi mooy ña nga xam ne ñooy ahlul xalli wal aqd wal aqd ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo ñooy ñooy boroom xam-xam yeeg ñi nga xam ne ñoo xam sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam xam alquran nga ne leen fi déeg jaayat waxoo ceeg ñoom waaw te loolu nag du ay prétention de waaw <laughs> lu ay prétention de ku tëb jàpp na ci ñooñu ma bokk déedéet al ulamaul amilin ñooy boroom xam-xam yi ragal yàlla yi tey jëf seen jëfi seen xam-xam teg seen tànk fi ko yonent bi saa saa tegoon ñooñu la ñooy xool tànn niw ci loo xam ne defuñu ko parce que ñoo bokk ñoo bokk tariixa bu doon tey wala ñoo bokk askan déedéet parce que moom lañ gis ne moo gën a yelloo mbir mi jeex na waaw mu ne nag fa man ba man baya rajulan képp ku fi jaayanteeg benn góor bu man doon ana xayri mashura loo xam ne diisoowu ci minal muslimiin ak julli ñi waaw falaa yu baa falaa yu baayahu huwa wala alladhi kenn du jaayanteeg waajooju ci boppam waaye ci mu jaayanteel kenn du jaayanteeg moom taxirratan taxirratan an yuqtala te nag ca seen jëf jooju ñoom mooy le fait ñu ñëw bëgg a koo xamante ne ni dafa ñëw ne comme loi yi wax diw laa jaayanteel jeex naa saa mu waxtaan ci kenn ci jullit ñi moom daal ab groupuscule ñëw taxaw mu ne ñooñu noonu taxirratan kenn du leen topp taxirratan an yuqtala mooy lan ñoom seen jëf jooju ñu ngi exposé moom ak tamu moom lay jaayanteel ci ñu fàq waaw parce que mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon bu ngeen nekkee ta fàttale woon nañ ko jotaay bi weesu boo ngeen nekkee benn seen mbooloo am ku ñëw dëgg ah dagg damm yatu àndandoo bi nekk benn kooku dog leen bopp man kaan ak ku di doon waaw mu ngi noonu kon nag mu ne wa innahu qad kaana min xabarina xiina tuwaffiya xiina tawaffa nabiyahu sallallahu alayhi wa mu ne ka na ci suñu mbir ba nga xam ne ci la suñu boroom tabaaraka wa taala daldi jël yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fii nag moo ñu intéressé dëgg dëgg ci affaire bi mooy ana naka la jaayante bi gis nañ ci lu am solo ci xadiis sayyidatu Aïsha biñ gisoon bii weesu radiyallahu anha wa ardaaha mu ne nekkoon na min xabarinaa xiina tawaffa allahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na nekkoon na ci suñu xabaar bi nga xam ne ci la suñu borom daldi jël yonent bi aleyhi salaatu wassalaam anna al ansaara xaalafuuna wajtamacuu bi asrihim fi saqiifati bani saacida wa xaalafa canna caliyun wa zubayru wa man macahumaa wajtamaca almuhaajiruuna ilaa abi bakr waaw mu ne xabaar bi lii la mooy ñépp ngi fi gis nga mooy àjjuma la te ñi muy tudd fii ñii ñépp ngi fi ñépp waaw <laughs> xanaa ke kenn moo fi doon moo fi newul woon muy na Abu Ubayda parce que génnoon na àddina ah parce que génnoon na àddina ci ta ta'un Amwas ci peste ba xewoon foofu fële ca Syrie fam newoon ca la grande Palestine ca Sham fam newoon fa la génnoon àddina moom Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ñeneen ñépp Seydina Zubayr Seydina Ali Seydina ñi ñuy tudd fii ñépp ñu ngi ci jàkka ji toog mu ne Seydina Umar ibn al mu ne bokk na ci suñu mbir bi suñu boroom jëlee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam anna al ansaara xaalafuuna mooy waaw lansaar ñoom mooy dajaloo woon nag bokkuñu woon ñëw fekk suñu kër yonent bi alayhi salaam est-ce que yaa ngi fàttaliku discours bi weesu eh, eh, eh, Seydina Siddiq bi mu paree fan sarafa wan sarafa ma'ahu al-muhaajiruuna ilaa ilaa rasuulillah mooy bi mu paree discours am bi bi mu ñëwee ak fasam yëg ñu ne ko yonent bi alayhi salaam génn àddina mu ñëw dugg ci jàkka ji ah traversé romb daal di dem yëglu kër Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha dugg si def la muy def génn fekk Seydina Omar di wax mu ne ko ujlis faaga mu continuer mu dem wax ak nit ñi ñépp di ko déglu ba mu leen wax leen ne ku doon jaamu buur yàlla buur yàlla mu ngi dund te du te du faatu ku doon jaamu Seydina Muhammad nag xamal ne Seydina Muhammad génn na àddina waaw ba pare ne leen suñu boroom nee na wa maa Muhammadun illaa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi llahu shakirin mooy loolu ba mu paree la jëm ak discours ba ci riwaay imaam al-Bayhaqi bu Seydina Urwa mooy ba mu paree fan la dem dafa dem ci kër Sayyidatu Aïsha waaw mooy ci fi yonent bi alayhi salaatu salaam fii kooram bi nekk ak muhaajiruuna yi ñu ànd ak moom boobu nag waa Ansaar ñu jógee ci jàkka ji dañoo dem voilà dañoo dem ci waa Ansaar ñu daje en tout cas mbooloo mu bari ci ñoom ñu daje ci Saqiifatu Bani Saa'ida waaw bañ fa dajee nag c'était pour ñoom mooy li waxoon bii weesu dañoo jàppoon ne mbir yi ku mel ni yonent bi alayhi salaatu salaam jiite ñépp mooy loolu noonu muhaajiruun ak lansaar yeeg tribu yi wuy wu wuute yeeg yëpp ñoom ñu jàppoon ne mbir mi ni ñuy demee mooy la seen aji wax jar wax waxoon ko Siddiq comme ni ko gisee woon minna amir wa minkum amir mooy day am yéen da di am jiit ñun ñu am jiit ñoo ñaar ñooñ nag ñoom ñooy yor mbiru jullit ñi di ko doxal waaw. mooy ñoom le fait que nekkuñu woon ci fi kër Sayyidatu néeg Sayyidatu Aïsha fi nga xam ne mooy fa euh, euh, yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ngir ñu waajal ko mooy lool la naan xaalafuuna waaw moom la ne anna al ansaara bi yonent bi alayhi salaatu salaam génne àddina waa al ansaar xaalafuuna wajtama'u bi asrihim fi saqifati bani sa'ida ñoom ñëwuñu bi Seydina Siddiq waxee discours ba pare ba naaw Omar ne man nag ci laa wadd nag toog ma affaire bi man ëlëmu nag waaw fa uqirt waaw man mi fi newoon naan maa maata rasulullah ndekete yoo aaya bi leeraloon na ko moo tax awa ma awa awa hiya fi kitaabillah la doon waa mais aaya bi mu ngi téeral yàlla man dama sha'artu annaha fi kitaabillah waaw <laughs> après après nag loolu ñoom dañoo dem Seydina Siddiq ak muhaajiruna yi radiyallahu anhum dañoo dem kër Sayyidatu Aïsha di toppatoo mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko gisoon bii weesu waa ji wax rappelé nañ ko sànq waa ji taxaw fële ñëw ne ey Ibn al-Khattab ey yow nam na al-Khattab kaay wuyu ma fii mu na ko toppal ne sori ma ñun dañoo nekk ci yitte waaw ñun ñu ngi fii di toppatoo mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga may woo après ci la ko wax loolu loolu nag la naan annal ansaar xaalafuuna mooy waa ansaar ñëwuñ nekkuñ fi yonent bi alayhi salaatu salaam ngir ne ñëwuñ nekkuñ foofu fi mu génn àddina ñoom dañoo dem mu ne ñoom dañoo dajaloo bi asrihim ñoom ñépp waaw mooy dans leur prix mais daanaka ñoom ñépp waa lansaar fii saqifati bani sa'ida ci angaar boo bële euh, foofu nga xam ne mooy almakaan boo xam ne day am ker day am ker ñu toog fa nag ah ci waa banu Sa'ida mu ne ñoom foofu lañ nekkoon ñoom daanaka ñoom ñépp foofu lañ dajaloo mu ne wa xaalafa anna Ali ibn Abi Talib Ali wa Zubayr mu ne ñun muhaajiruuna yi nag du ñun ñépp nekkoon kër yonent bi alayhi salaatu salaam parce que Seydina Ali ibn Abi Talib newu fa woon moom it wa Zubayr ibn al-Awwam wa Zubayr ak az-Zubayr ibn al hein moom itam newu fa woon mooy ñoom itam dajaloo wuñu woon ak ñun kër yonent bi aleyhi salaatu wassalaam déedéet wa man ma'ahuma ak ñanu àndal am na ci riwaay boo xam ne dane ak al-Abbaas ibn Abdul Muttalib am na riwaay boo xam ne kom ni mu ne riwaay imaamu Sufyaan ibn Uyayna rahmatullah alayhi mu ne al-Abbaas à la place mais loolu mooy li muy gën a niru mooy ñoom ñépp la woon waaw moo tax Seydina Omar ne waman maahuma mooy Seydina Ali ibn Abi Talib ak Zubayr ibn al-Awwam ñoom ñépp a ngi ci mbooloo mi di dégg ñu ngi fii ci jàkka ji moo xam na waaw <laughs> ñoom tamit newuñ woon kër yonent bi aleyhi salaatu salaam fi fi fi fiñ demoon bi bi pare ñoom ñépp dañoo newoon fan lañ newoon waj dañoo newoon kii kër sayyidatu mooy kër sayyidina ali lañ nekkoon ci sayyidatu fatima waaw binti rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam mooy ñoom foofu lañ newoon waaw moo tax ci riwaay al imaamu malik ah, ak imaam euh, ma'mar mu ne wa foofu dane wa anna aliyan wa zubayra wa man kaana ma'ahuma taxallafu fi bayti fatima binti rasulillahi alayhima afdalu salatu wasalaam mu ne te Sey Seydina Omar ne Ali Seydina Ali ibn Abi Taalib ak az-Zubayr al-Awwam ak ñañu àndaloon ñoom dañoo wute mooy newuñ woon kër yonent bi alayhi salaatu salaam fa ñu demoon fañ nekkoon ñoom kër ñu ngi newoon kër Sayyidatu Fatima di doomi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu kër Seydina Ali ibn Abi Taalib foofu lañ newoon mu ne wajtama'a al-muhaajiruuna Abi Bakr kanta yeneen muhaajiruuna ñi ci des ñépp ñu àndoon ak Seydina Siddiq bi mu paree ci jàkka ji ñoom ñépp ñu fexe ñëw ñii mooy ñoom ñépp xajuñ ci néeg bi mais mooy ñoom ñépp foofu lañ newoon waaw mooy bu ñuy néeg ci néeg bi léegi ci buntu beeg foofu yépp muhaajiru ni fees foofu kër yonent bi aleyhi salaatu salaam di néeg Sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anil jami' nee na ba ñu fa nekkee mooy riwaay bi ñu gisoon bii weesu leeral nañu lan moo tax Seydina Omar ne ah na Siddiq nañ dem mooy benn waaye ñëw woo ko taxaw fële di jël lu mbéeru ne ko ah ibn al-Xattaab ñëwal nee nag bi affaire demee noonu fa qultu li abi bakrin ya aba bakr intaliq bina ila ixwanina haula'i min al ansaar waaw nee seydna abu bakar ne ko ah yow abu bakar nag intaliq bina ila ixwanina haula'i min al ansaar ñëwal nag ñu dem àndal ñun muhaajiruuna ñu daldi dem ci suñu mbokk yi ci wàllam sar fa ñu dajaloo ndax kat xabaar bi dégg nga ko ñoo ko déggandoo de waaw waa ji nee na léegi fitna am bu ñu kiiwee rek ah tem fitna am de waaw mu ne ko kon nañu dem mu ne fan tolok naa nu réedohum waaw nee na fan tolok naa ñu daldi dem nuriduhum ngir nag jublu leen ngir dem ca ñoom xool ana ñoom lan lañuy doxal foofale lañ lañu ñu nekke ñoom suñu mbokk yi ci waa al ansaar waaw léegi Seydina Omar nee na ñu daal di dem naa nuriduhum ci beneen riwaay bi la doon wax ne bu Juwayriya mu ne bi nga xam ne ci lañuy dem ci la ci lañ dajeek Abu Ubayda fa laqiya fa laqiina fa Abu Ubayda ibn al-Jarrah fa axada abu bakrin bi yadihi yamshi bayni wa bayna mbooloo mi jóg ñuy dem bi ñuy dem ñun ñu newoon muhaajiru ñu newoon foofu ñuy dem ci lañ dajeek seydina abu ubayda amir ibn al jarrah seydina siddiq téye loxoom nee na fa axada abu bakrin bi yadihi téye ko téye loxoom téye waale ma man ah yamshi bayni wa bayna tey loxo Seydina Abu Ubayda di dox sama diggante man moom mooy ñeneen ñi topp ci moo tax comme ci biir ni koy wane li koy waxe ci biir moom Seydina Umar ibn al-Khattab kene muhaajiruuna yi anhum dañ cee àndoon ñu daal di dem ngir fekk waa Ansaar maada yasna'uuna fi haadihi saqiifa ay saqifatu bani Saa'ida mu ne nag bi ñëwee ba foofu ba ñuy dem ci yoon bi fa lamma danawna minhum laqiyana minhum rajulaani saalihaan fa dakara maa tamaala alayhi alqawl fa qaala ayna turiiduuna yaa ma'shara almuhaajiriin fa qulnaa nuriidu ixwaananaa haa'ulaa'i min alansaar fa qaala laa alaykum an laa taqrabuuhum uqduu amrakum fa qultu wallaahi lana'tiyannahum waaw seydna Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin Abu Hafsin radiyallahu anhu nee na bi ñuy dem ñun muhaajiruna yi ànd ak seydna Siddiq ak seydna Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anil jami' ñuy dem après am ñaari nit ñu dajeeg ñun am ñaari nit ñu baax ñoo xam ne ñoo dajeeg ñun waaw ñoo xam ne ci wàllam saar lañu bokk ñooñu euh, mooy yeneen riwaaye tudd nañ seen tur mooy Uwaym ibn Sa'ida ak ma ak Ma'n Adi ñoom ñaar ñépp gisoon nañ seen tarjama walillahi alhamdu wal minna xam nga Seydina Ma'n moo tax riwaay leeral nañ ko te gisoon nañ ko bi ñuy gis seen tarjama Uwaym ibn Sa'ida radiyallahu ta'ala wa ardaah moom ah, moo doon wax ne ah, moo doon wax moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te xadis ba doon wax ne euh, rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu ci suuratu ba comme niñ ko gisa woon sanad yooyu gisoon nañ sanad yi est-ce que wér naam déet ah loolu dafa wàcc ci euh, euh, mbooloo ci wàllu ci wàllam saar yi rijaalun ay góor yoo xam ne yuhibbuuna dañoo sopp an yatatahharu ñuy sell ñuy laab mu ne ñooñu biñ laajee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne qaala ni'mal mar'u minhum Uwaym ibn Sa'ida yonent bi alayhi salaatu salaam ne ëskëy ak a baax benn waay boo xam ne ci ñooñu la bokk muy Uwaym ibn Sa'ida kanta Ma'n ibn Adi moom moo ne woon fekk bi yonent bi alayhi salaatu salaam génne àddina comme ni ñu ko gise woon ci tarjama euh, nit ñi di wax di waxtaan naan euh, ñun de moom bëggoon nañu ñu faatu woon avant yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ko defee fitna ñu dal ginnaawam Seydina Ma'num na adine man de maa ngi wat ci yàlla ne bëgguma woon faatu avant yonent bi alei salaatu salaama ay nga lool ci biir nag naan kii li mu wax garaaw naa mu ne parce que li ma bëgg mooy yonent bi alei salaatu salaam nii borom bi def man nii laa ko bëggee waaw mooy mu njëkk maa faatu ni ma ko gëme woon ba muy dund bu génnee àddina yi ma ma gëme ko noonu daal koy dëggal waaw moo tax buur yàlla may ko loolu le ba mu faatu nekk koo xam ne martyr la yawmul yamaama ci xare yi nga xam ne ñooy am ci xilaafatu as-siddiqi radiyallahu anhum ginnaaw ay contre kan musaylimatul kaddaab musaylima le grand explicateur kàcckat bu mag bi bi doon wootewu ak yonent kon ñaar ñooñu la dajeel waaw falamma daraw naa ba ñuy jege saqiifa bi lañ dajeek ñaari nit ñoo xam ne kon mooy Uwaym ibn Sa'ida ak Ma'd ibn Adi nee na rajulaani saalihaani ñaari góor yu baax lañu nag fa zakara ma tamala alayhi al ñu daal li ñuy wax li nga xam ne moom la waa lamsaar di def fee ñu nekk ak la nga xam ne moom lañu dëppoo ngir lan ngir jaayanteeg Seydina Sa'd ibn Ubaada mi nga xam ne mooy sangu waa Bani Sa'ida waaw comme ni ñu ko tudde woon ci jotaay bii weesu ngir ah, mu ñu ñu dajee ngir ñu jaayantee moom mu nekk ki nga xam ne mooy xalifa yonent bi alayhi salaatu salaam mais côté waa Lamsaar waaw côté côté kan côté waa léegi bi nga xamante ne ci la affaire boobu ci la loolu am hein nee na bi mu leen ñoom ñaar ñooñu wax leen li nga xam ne moom la ñee di di def moom lañu ñu nar fa xaalaa ñu ne ñu bi ñu waxee lool ba pare nañu ay na tur yi daani yaa masharal muhaajiriin mais yéen mbooloom muhaajiruuna yi fan ngeen jëm fa qul naa ñu ne Seydina Omar nee na ñu tontu leen ñoom ñaar ne leen nuriidu ixwaananaa haa'ulaa'i min al ansaar waaw ne ñun nag li <clears throat> ñu ñu mooy suñu mbokk yee ci waa lansaar fa lañ bëgg a dem ñoom lañu jublu ñoom lañ bëgg a dem xool ci liñ nekk wax ngeen ñu ko léegi dañoo bëgg a dem ca ñoom wax ak ñoom léegi nee na ñaar ñooñ ne ñu fa qul naa ñoom ñaar euh, ñun biñ leen waxee lool fa qaalaa ñoom ñaar ñu ne la aleykum allaa taqrabuhum ne leen ñu ngi leen di ñu ngi leen di kii ngeen bañ leen a jege de ñeede daanaka seen mbir moom dëppoo nañ ci ba pare waaw mooy daanaka jarul ngeen leen ngeen fay dem de waaw ñoom daanaka te ngeen seet rek seen mbir yéen uxdu amrakum xool leen yéen muhajiruna yi seen biir kan ngeen di fal comme ñoom ni ñu fale kenn mu nekk euh, pouvoir bi c'est fal lu mel noonu Seydina Omar nee na bi mu waxee lool ma ne fa qultu man maa tontu bàyyi bu ma kenn wax <clears throat> maa ne maa ne leen wallahi la natiyannahum waat nañ ci yàlla laa wax man waat naa ci yàlla man Omar ibn al-Khattab ken dinañ leen dikkal non non ñu dem ba waxtaan ak ñoom mu ne fantalaqnaa xatta ataynaahum fi saqifati bani saacida fa ida rajulun muzammalun bayna dahraanihim nee na bañ agsee ci saqifa gi fañ nekkoon foofale fu keru foofale ah am am ker yu baax ñu nekk foofale nee na ñuy ñëw bi ñëwee gis benn waay boo xam ne dafa sangu dafa muuru euh, mooy dafa sangu ab sër euh, bayna dahraanihim benn malaan la sangoo nekk seen biir fa qultu nee man Umar ibn al ma ne lii lépp xutba bi la mooy xutba àjjuma la ci kaw li nga xamante ne mooy minbaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam l'an 23 ginnaaw li nga xamante ne mooy ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam aj gi bi mu ajee ba pare moom Seydina Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa nee na malaal li laaj ne mais kii kan la kii sa kii kii kii kii la <coughs> fa qultu man hada kii sangu kan la fa qaalu ñu ne ma hada Sa'd ibn Ubaada ñu ne ma kii de <clears throat> mooy Sa'd ibn Ubaada radiyallahu taala anhu fa qultu ma la ma ne moo ko dal bam sàngu ni xaalu ñoom wàllan saar ne ma yuak mooy ne kii de xumaa euh, moo ko jàpp mooy dafa feebar quoi yaram wi daa xaw a dafa nekk koo xam ne daal ak jarak la mooy daa am feebar ko dal <clears throat> mu ne fa lamma jalasna qalilan tashahhada xatibuhum fa asna ala allah bima huwa ahlu bi ñu ñëwee toog ñun muhaajiruuna yi <clears throat> ñu toog ciwti seen porte parole mooy seen xutbakat ki nga xam ne moo yor seen kàddu daal di jóg dal di euh, def shahada yi ngir commencer discours euh, euh, sant buur yàlla bakk ko seede def baatu seede yi fa asna ala allahi bima huwa ahlu waaw summa qaala ginnaaw gi mu ne amma ba'd ginnaaw lool mu ne fa nahnu ansaarullah wa katibatul islam wa antum ma'sharul muhaajiriina rahtun wa qad daffat daaffatun min qawmikum fa idaa hum yuriiduuna an yaxtaziluuna min aslinaa wa an yaxdun wa an yaxdunuuna min al amr loolu la wax mu ne bi mu sante yàlla wax lool mu ne e, fa naxnu ansaarullahi wa katibatul islaam mu ne ñun ñooy ansaarullah mooy al muha al al wal ñi nga xam ne ñoo dimbali diinay buur yàlla yi tabaraka wa taala ak ndawam bi fa nahnu ansaarullahi ñun ñooy wa katibatul islam te ñooy contingent wul islam ñooy ngandum dog ci armée yi doon jóge di xare ji ngir l'islam avancé ñi ci doon ëpp ci waa muhaajiruun ci waa lansaar lañ ah mooy gis nga badar ni ñu baree ak yooyu ak yu ak xare yëpp ni ñu doon baree mu ne wa katibatul ñooy contingent bi armée bu rëy bi nga xam ne mooy bu armee yi taxawoon daanaka ñoo ci doon ëpp ñun waa lansaar wa antum te yéen ma'shar al muhajirina raxtun yéen yéen yéen muhajiruna yi mooy mbooloo ngeen yoo xam ne concernant mooy bu xare yi doon am ñoom doonuñu woon euh, bu dee muhajiruna yi dëgg ñi nga xam ne ñoom euh, avant fathu Makka <coughs> après fathu Makka gis nga xare yi finalement Euh, mais bu dee fat après fatu Makka mooy waa Ansaar boo booleeg ñeneen ñi mooy doonu ñun ëpp mais bu dee muhaajiruun ay kese ay Badar ay Uhud ak yooyu waa Ansaar ëppoon mu ne yéen mbooloo ngeen woon ngeen xam ne euh, mooy waqat dafa dafa yéen mbooloo ngeen woon am na nag benn mbooloo ci yéen boo xam ne ñëw nañ nii mooy ñëw si nii daldi agsi dox si agsi nii nii ñëw fekk ñu fii ci waa Banu Sa'ida fa idaa hum yuriduuna dafa mel ni nag Eh, mbooloo mii mooy yéen ñi agsi mooy ñoom ñi lañ ci jubloon mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw mooy dafa mel ni da ngeen a bëgg lii nga xam ne moom lañ nar a dëppoo ba daal di jiital kenn ci ñun lool ngeen bëgg daal di koy dindi ba ñun du ñu def loolu le waaye tamit ba pare ngeen jël mbir mi yéen daal mooy njiit bi bu ko defee yéen ñu ngeen fal benn njiit kese boo xam ne mooy jiite ñépp waaw te bu ko defee ñun waa Lamsaar duñ ci jiite dara waaw dafa mel ni loolu ngeen nee na falam maa nee na bi mu waxee ba toog aradtu an atakallam Seydina Omar nee bi seen discours kat bi waxee ba pare ma daal di bëgg a wax waaw ma jóg bëgg a wax eh, mu ne waqad kuntu qad zawartu maqalatan a'jabatni uridu an uqaddimaha bayna yaday abi fekk waajaloon naa waajaloon naa benn discours mooy ci sama bopp comme ni ñu ko waxoon ci hadith Sayyidatu Aisha bi weesu radiyallahu anha nekkul ne da doon yëru fooy di bind di xalaat naan non ci boppam bi ñuy dem rek ci la xalaat loolu ah loo xam ne moom la hayya at mooy hayyatu mooy zawartu mooy waajaloon naa loo xamante ne ni moom laa bëggoon a wax bu ko defee mooy mu nekk loo xam ne da leen di convaincre te dinañ xam ne li ma wax dëgg la waaw nee bi ma naree wax waajal lool nga xam ne rafet lu ko li ma naroon a wax baat yi ma yi nga xam ne ñoom laa ñoom laa utilise ñoom laa ñoom laa tànnoon hein eh, xam nga ci hadith sayyidatu Aisha dane te dama doon ragal ne Sayyidina Siddiq bu bu waxee moom du jotale loolu mooy du porté boobu du waxam du ko am nee na maqalatan ajabatni uridu an uqaddimaha bayna yaday Abi Bakr ma bëgg ko wax ci kanam mooy Sayyidina Abu Bakar noppi man Umar ma wax radiyallahu anhu mu ne wa kuntu adri minhu baadal al haddi nee na maa ngi ko doon waajal waaw mooy di di waajal discours bi ci sama xel ni ma koy kiiwee di xool nan laa koy waxe yooyu yépp def ci ak yitte ngir li nga xamante ne nii mooy mu am solo nekk loo xam ne day dajale mbooloo yi tawaalam saar nañ dégg li ma wax xam ne lii ma wax kat nii lii mooy dëgg mu ne falamma aradtu an atakallama qaala Abu Bakr bi nga xam ne ci laa bay waaj a wax man Umar ibn al-Khattab mu ngi ci kaw minbar bi du xutba voilà bésub ajjuma voilà mu ne fa lamma ba nga xam ne nag aradtu an atakallama ci laa dem bay wax qaala Abu Bakr Seydina Abu Bakr ne ma ala rislika defal ndànk rislika defal ndànk waaw mooy eh, eh, eh, noppi bul wax moo tax ci xadiisu mawlaana Sayyidatu Aisha mu ne fa askatahu Abu Bakr nee na bi ma demee bay wax Seydina Siddiq daf maa noppiloo waaw Omar daa dem ba Seydina Siddiq ne ko noppil non ne ko bàyyi bàyyi mu ne nag fa karitu an urdibahu bëgguma koon a merloo ma ne kon naa ko bàyyi mu wax fa takallama Abu Bakr Seydina Abu Bakr wax mu ne fa kaana huwa ahlamu minni wa awqara wallahi Seydina Siddiq moo ma gënoon a teey gin maa dal wallahi ma taraka min kalimatin ajabatni fi tazwiri illa qaala fii illaa ne waa ngi wàcc yàlla ne bàyyiwul lenn loo xam ne waajaloo benn baat boo xam ne waajaloon naa ko ba jàpp ne bii moom amul bu ko gën a kawe lu dul ne illaa qaala fii badihati te moom mu ne man li ma jaaxal mooy Seydina Siddiq automatique mooy soudainement la wax affaire mooy moom dafa ñëw ba foofu reconnaître euh, gis ne mbir mi nii la demee ci saa si la wax mooy nekku fi doon waajul discours comme man ni ma ko doon waajale ci yoon bi li ñuy dox yëpp maa ngi waajal lan laa war a wax ndekete yoo as-Siddiq moom yooyu yëpp fekk ko ci moom soudainement naturellement la wax te li mu wax moo gën a rafet fopp man li ma naroon a wax man Ibn al-Khattab qaala illaa qaala fii badihatihi mithlaha aw afdala minha wax na ci naturellement ci loo xam ne soudainement ci lu gaaw mu wax fi loo xam ne lu mel ni li ma wax wala sax li mu wax sax gën rafet quand même man Omar li ma naroon a wax ah est-ce que nee na nag après xatta sakata ba mu wax ba noppi xaala fa xaala mooy bokk na li mu wax comme li sayyidatu Aisha waxoon bokk na ci li mu wax moom sayyidna Siddiq sayyidna Umar mu ngi wax mu ne ma zakartum mu ne sayyidna Siddiq da leen ma zakartum fiikum min xayrin fa antum lahu ahl walan yu'rafa hadha al-amru illa li hadha al-hayy min Quraysh ah dinañ gis yeneen riwaaya pour compléter affaire bi ndax Euh, pour ñu man ko jeexal euh, dañuy euh, xaw tënku ci riwaay bi après nañ gisee neen riwaay yi nga xam ne yu ñoom Mawlaana Ibn Mas'ud yi di nettali même mbir mi après dinañ ko gis insha allah taala kon mu ne Seydina Siddiq ne ma dakartum fiikum min xayrin fa antum lahu ahl neneen li ngeen tudd yépp ci yiw fa antum lahu ahl yéen waa ansaar li ngeen wax yépp ne yéenay katibatul islaam ak ansaarullah wallahi loolu lépp loolu lépp wax ngeen dëgg te yelloo ngeen ko te loolu ngeen doon ci sa ci boppam waaw walan yu'rafa hadha al amru illa li hadha al min quraish sauf mooy ne arab yi xamuñu mbir mii koo xamante ne moo ko war a jiite ku dul mbooloo mi karti bi ci waa quraish mooy waa quraish mbooloo mii ci arab yi waaw comme li mu waxoon fële ah te riwaay imam nisaq moo gi qad araftum anna hadha al-hayy min quraysh bi manzilatin min al-arab laysa biha ghayruhum wa anna al-arab la tajtami'u illa ala rajulin minhum fattaqullah waaw la tos la la la tosda ah laa tusaddacu lislaam wala takunu awwala man ahdasa fi lislaam ci riwaay imam ibn Isxaaq bu am solo la boobu xam naa nañ ci ci jël après quelque kii <laughs> voilà mu ne foofu Seydina Siddiq daleen ne yéen xam ngeen ne ann hada al hayy min Quraysh mbooloo mii ci waa Quraysh mooy waa Quraysh lay wax ñoom nekk nañ wàccuwaay lañ am ci arab yi boo xam ne keneen ku dul ñoom nekk ko ndax waa Kaaba ga ga suñu boroom teg seen loxoo tax arab yi niñ leen fonke woon weg leen teg leen foo xam ne reconnaître ne siyaada gi bu dee arab yépp bu doon am benn njiit moom ci waa Quraysh lay bokk loolu bokk na sax ci li tax ñoom yeneen tubaab yi sax yenn tribu yi ñu gëm ko ah waaw am na nag ñu bari ci ñoom dañ doon wax comme que biir biir am na ñu bari ñoo xam ne ànduñoo moom daaw Muhammadan wa qawma waaw nañu bàyyi Seydina Muhammad ak ay ñoñam képp ku féete kaw daal ku way mbiram mujj féete kaw ñoo xam ne koo kookoo nekk ci dëgg noo ñoom du ñu ko reconnaître keneen nekk euh, jiite ku dul ab Qurashi yi loolu moo tax mu ne xam ngeen ne arab yi wàccuwaay bi nga xam ne moom la Quraysh am ci ñoom te ñoom du ñu dëppoo ci benn nit lu dul kenn ci ñoom kon ragal leen yàlla te bu leen tasaare bu indi division ci biir l'islam te bu leen nekk yéen waa lamsaar kiy njëkk ñi njëkk ñu fiy xewal loo xam ne division la ginnaaw bi nga xam ne ci la yonent mi aleyhi salaatu salaam wuy ji boroomam waaw kon Seydina Abu mu ne Seydina Umar mu ne bokk na ci li mu waxoon mu ne hum awsatul arabi nasaban wa daara ñooy ñi gën a digg doomu ci arab yi seen askan ndax ñoom ñoo bokk ci Seydina Ibrahim aleyhi salaatu wassalaam nabiyullah ah seydna ismail ibn ibrahim alayhima asalaatu wassalaam wa daaran te ñoo ci gën a dugg dugg digg doomu kër ñoo ci gën a digg doomu wàccuwaay te mooy kaaba gii nga xam ne fi lañ dëkke mu ne leen nag waqad raditu lakum ahada hadayn ar-rajulayn dina ñëw ci neen riwaay yi gën a détaillé côté bii mu ne ta man daal dinaa leen ah, parce que am na lu mu wax loo xam ne riwaay yi waxu ko parce que foofu euh, euh, alimaamu ahmad rahmatullah alayhi soloo na ko foofu euh, kii sayna siddiq da leen indil waxu yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen yonent bi alayhi salaatu salaam nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min quraysh ne leen yéen Ansaar yéen a ma gën a xam ne yonent bi salaam nee na njiit ci quraysh lañ bokk lool yonent bi alayhi salaam a wax waaw léegi nag loolu ah gaa yi xam ne ah yey na leen nag wax na dëgg nag ah Seydina Siddiq nag wax na dëgg waaw léegi nag bi mu waxee loolu euh, mu ne leen nag faqad raditu lakum ba mu demee noon ba xam ngeen ne lii ma leen di wax lii la mooy ne kii ji ki kii wutu yonent bi alei satu salaam ci waa Quraysh la la la mën a nekk ndax yonent bi alei satu salaam ma ne woon al a'immatu min Quraysh njiit yi ñiy jiite mbir yi ci waa Quraysh la bokk léegi nag te ñoom waa lansaar lay suumin Quraysh bokkuñ ci waa Qurayshin léegi nag ah, ah, léegi nag bi nga xam ne ci la ci la wax loolu moom as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mu ne faqad raditu lakum man gërëm naa lakum ahada hadayni rajulayn kenn ci ñaari góor ñi fa baayi'u ayyahuma shi'tum jaayante leen ak ñaar ñi ku leen neex ci ñoom Seydina Omar nee na fa axada bi yadi wa bi yadi abi Ubayda ibn al-Jarrah wa huwa jaalis baynana wa huwa jaalisun baynana Seydina Siddiq bi mu wax dafa toog nee na mu jàpp sama loxo ak loxo Abu Ubayda ibn al-Jarrah toog suñu diggante ne ñaar ñii ku ngeen ci jaayanteel man gërëm naa ngeen jaayante kenn ci ñaar ñi <laughs> léegi bi nga xam ne ci la wax loolu <laughs> mu ne falam falam akraha mimma qaala ghayraha Seydina Omar ne man daal li mu wax lépp Seydina Siddiq lépp laa d'accord lii rek laa d'accordul ci waxam ji mooy que ne maag Abu Ubayda kenn ci ñun la gërëm mu nekk euh, xalifa non non non ñu daal mooy li nga xam ne moom d'accorduma ko ci waxam ji li muy rafet rafet bii moom d'accorduma moo tax ma ne ko ma ne ko kaana walla ma ma ne mimma falam akra mimma qaala ghayraha kaana wallahi an uqaddima an uqaddama fa tudraba unuqi laa yuqarribunii daalika min ismin ahabbu ilayya min an atamarrama an ata'ammara ala qawmin fiihim Abu Bakr Seydina Omar ne man de mu ne man ma jiite mu xewoon kaana wallaahi an uqaddama ñu jiital man Omar ibn al-Khattab fa tudraba unuqi ñu dóor sama doq mooy ñu rey ma laa yuqarribuni dhalika min ismi ci loo xam ne kat defuma benn bàkkaar mais ñu jàpp ma quand même faat ma dóor sama doq ma faatu moo ma gënal fopp way loolu way ba ma ne ma ne loolu dhalika ismun ahabbu ahabba ilayya moom laa gën a bëgg moom laa gën a sopp ci lan min an ata amara may jiite ala qawmin ñu may def njiit ci ay nit ñoo xam ne fiihim Abu Bakr Abu Bakr seen bi non dama ko nangu man Umar ibn Khattab may jiite nit ñoo xam ne Abu Bakr seen biir xanaa man rek mais ñu jàppoon ma liquider ma faat ma ci loo xam ne kat defuma benn toor looloo ma gënal may jiite ay nit ñoo xam ne Abu Bakr a seen biir ana ko njiit bi ñu ne man Ibn al-Khattab. la ilaha loolu moom mooy man da nekk waaw parce man ñu jëloon ma faat ma moo ma gënal lool te defuma benn crime je n'ai rien fait innocent ñu faat ma moo ma gënal may jiite ay nit ñoo xam ne Seydina Siddiq mu ngi seen biir loolu la Seydina Omar wax léegi lan moo ci continuer loolu la ñuy gis lan moo ci tegu ba léegi ñu ngi ci xutbaam bi mu def keroog bi mu jógee ci ajj ci l'an 23 laata muy génn àddina ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu nettali bay'atu Abi Bakr ñi nga xam ne noonu lañ jaayantee ak Seydina Abu Bakr Siddiq radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñu ngi ba léegi saqifatu bani Sa'ida ginnaaw bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu génn àddina fa nga xam ne lamsaar yi fa lañ dajaloo woon Seydina Abu Bakar ñëw ak Seydina Omar ñëw Seydina Abu Ubayda fii mala'in ci am mbooloo minal muhaajiriin fekk si leen di wax ak ñoom léegi nan la mujjee loolu lépp la ñuy gis inshaa Allahu taala ci jotaay bi dañu wallahu taala